محمد رسول الله عليه صلاة الله بسم الله بدأت كلامي وصلاتي وسلامي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd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 li abi muhammad abdillahi bin abi zaydin al-qayrawani al alayhi rahmatullahi taala tey mooy sunu fukkeelu jotaay ak juróom di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu war sa gën ak sellal ci sunuy pas-pas ak sunuy wax ak sunuy jëf xam ngeen ne démb ñu ngi ubbi tomb bu bees damay tomb bu njëkk ci bunt bi ñu duggoon ca jamono yële muallif bi di ci leeral loo xam ne lu ëpp ci euh, ñëpp sax ñi ñëpp ñëpp ñuy taalif ci ci wàllu pas-pas li ci ëpp fa la ñu tàmbalee te mooy saxalal yàlla ay melakaan wala bokk na ci seen masala ya jiitu ci seeni téere ndax yi nga xam ne ñooy taalif ci aqida euh, dafa bokk ci yi nga xam ne dañ koo ràññikoo dafa bokk ci yi nga xam ne dañ koo ràññikoo moo di leeral li nga xam ne mooy pas-pasub jullit teg ko ci li yàlla wax akub yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam waaye tamit ràññikoo ci li nga xam ne moo di tàmbalee ca ka ci ku ñuy jaam ku ñuy tàmbalee te mooy sunu borom tabaraka wa taala loolu dafa bokk ci li nga xam ne loo leen ràññikoo ci walis ñeneen ñi nga xam ne tënkuwoon ci ahlu sunnati wal jamaa kon muallif bi rahmatullahi alayhi daa tàmbalee fii ci yi nga xam ne da ko tudde ay sunan ak ci lañ ci jiital moo di ay pas-pas ay yoon yoon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doxalinam lam ci jiital moo di pas-pas e, tàmbalee ko nag ci loo xam ne kenn mënu caa sikki kenn da caa mënta sikki sàkka moo di e, loo xam ne moom la lay taaye nee na ci mbir yi nga xam ne xeer bi dañ caa xeet wi dañ caa dëppoo eh, moo tax mu ne fa mimma ajma'at alayhi al ummatu min umuri diyaanati wa min as-sunan allati xilaafuha bid'atun wa dalaalatun anna allaha tabaaraka wa ta'aala lahu al asmaa'u al husnaa wa sifaatu al ulaa lam yazal bi jamii'i sifaatihi wa asmaa'ihi loolu la shakka ci ne lu jara jara bàyyi xel la eh, masaa'il yu limu nag moo nekk ci tomb bii mu jiital te moo di leeral gi mu leeral ci ne bokk na ci yi nga xam ne xeer bi dañ caa dëppoo al ijmaa mooy masala bi mu njëkk wax al ijmaa buñ ko waxee mooy ittifaaqu ulamaai ummati muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam min lañ koy faral di waxee waaye mën naa bañ a nekk loolu sax nag wala ba aw ba'da ahdi risala fi asrin min al-usur ala amrin min al loolu lañ koy xam ne ci istilaax waaye nag la shakka ci ne am na ijmaa boo xam ne moo gën a yaatu loolu maanaam ginnaaw bi nga xamee ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam daf cee jóge wenn xeet wenn yenn ci ay woroomi xam-xam ci xeet wi rawatina ña bokk ci ñi nga xam ne dañoo topp sunna nekkuñ ci bidaa ñoom ci yëmmi jamono ñuy dundu am benn mbir mu ñëw ñu déposé loolu lañu tuddee ijmaa bul jàpp ne mbokk nag loolee ñu déposé dafa doon loo xam ne ci seen xalaat lañ ko teg déposé déedéet ijmaa dëgg buñ ko waxee liñ fi jublu mooy mas loo xam ne sax na ci alxuraan ak sunna waaye waroon xam ne dañoo dëppoo ci ne nii lay firi nii la demee nii la demee kon ñu baree bari léeg-léeg buñ ne waroon xam dañ caa dëppoo rek ñu jàpp ne ñoom ñoo dajaloo noonu rek ne lii nii ci diina ji la bokk déedéet kenn dëgërëwut fit noona waaye dafa doon loo xam ne dafa sax ci alxuraan sax ci sunna ñoom ñu dëppoo ca dëppoo ci ak saxam ci alxuraan sunna dëppoo ci ca la muy tekki dëppoo ci la nga xamee ne moom la ko alxuraan ak sunna jàngalee lu jar a bàyyi xel la dëppoo googu duñ ci charte mukk ci ne borom xam yëpp dañuy dabal dajaloo ci jëmmi ab penc di wax déedéet maanaam ñoom ñëpp dañ koy waxandoo la ñuy wax noonu lay demee amu ci kenn ku cay jiyoo loolu lu jar a bàyyi xel la ñii bu ñu waxee sax ñeneen ji des waxuñ loolu day wane ne ñoom ñaar ñoom dañ caa ànd loolu mooy ijmaa kon ci buntu bi li muy wax nii du loo xam ne ab xalaat la borom xam mi daal ciy dëppoo déedéet dafa da dafa doon lu sax ci alxuraan sax ci sunna ñoom ñu dëppoo ci ak saxam ci alxuraan sunna dëppoo ci la nga xamee ne noonu la ko alxuraan sunna firee nga xam ne kenn juyoowu ci kenn juyoowu ci loolu moo di ijmaa du jar a bàyyi xel la kon masala boobu la njëkk a tudd muy loo xam ne kon bu xasee ñëw dafa sax ci alxuraan ba noppi. sax ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam borom xam-xam ñëw dëppoowaat ak saxam ci alxuraan ak sunna dëppoo na ci ne lu sax la ci alxuraan ak sunna dëppoo ci ne lii nii la demee kon loolu la shakka ci ne amu ci kenn kenn kenn koo xam ne am nga ci droit di jël leneen wala ngay wala nga di ko weddi lu jar a bàyyi xel kon bokk na ci li nga xam ne waroo xam dañ caa dëppoo mooy dëppoo bi wax léegi xeetu lii sax bokkut li nga xam ne moo di maanaam borom bi dong dafa ne xeet bi sax la wax nag parce que loolu moom bu ñu waxee xeet wi nag mooy ummatu ummatu maanaam li nga xam ne moo di ummatu ummatul ijaaba mooy xeet wi wuy yonente bi sallallahu alayhi yoo xam ne dañ koo gëm topp ko ñooñu itam dañ cee seetawaat ñeneen te mooy ummatul ittibaa xeet yi nga xam ne dañoo topp sunna nekkuñ ci ay bidaa parce que lii muy jàngale nii waa bidaa dañ cee ñi nga xam ne dañoo gàdd nekk ci ay bidaa dañ cee ju yoog li nga xam ne moo di ahlu sunnati wal jamaa kon bokk na ci li nga xam ni boroom xam-xam yi ahlu sunna wal jamaa ci xeet wii maanaam ñooy xeetu sunna wii ci lislaam bokk na ci yi nga xam ne ñoom dañ caa dëppoo loolu kon lu jar a bàyyi xel la nga xam ne ñëpp lañ du boroom xam-xam du du borom xam yi jamono ji wala borom xam-xam yi jamono jële ku ñëw da ngay ànd ca ijmaa boobu kenn mus cee juyoo la ko dala ci saxaaba yi ba suñ joon yàlla tey képp kuy askanoo ci ahlu sunna wal jamaa lii muy waaj a wax nii dëpp maanaam juyóowu ci ijmaa bi moom ijmaa la boo xam ne moom la shakka ci ne eh, yi gën a garaaw yi gën a kawe yi gën a màgg yi gën a dëgër ci ijmaa yi ca la bokk lu tax may laytaayal wax ji ak laytaayal li nga xam ne ci lañ dëppoo mooy ngand gum ngand ak rëy gum rëy ak sax gum sax ci alxuraan ak na ci ay tex yu leer yoo xam ne kenn suñu koo juyoo kenn suñu ko wuute kenn suñ te juyoo moom wala nga di wuuteeg moom te bokk ci mbiri diine yi te bokk ci yi nga xam ne ay doxalin la bokk ci yoon yi nga xam ne juyoo moom tàbbay tàbbal nit ci bidaa yooyu mooy yéen mooy suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne ku turam barkeel la barke da caa nekk ndax boo ci ñaanee yàlla dolli la. boo ci jaamoo yàlla suñu borom yëkkati la kon ak dollin da caa nekk barke da caa nekk moom tudd suñu borom tabaraka tabaraka ismuhu léppam moom barke la moom borom bi azza wa jalla rawatina nag ay turam yi barke moo ci nekk moo tax sax barke nekk gi ci nekk looloo tax mu ne nañ ko ci ñaan subhaanallah te barke mooy dollinu aw yiw loolu mooy barke yiw wu dolli ko barke nag bu sharia nag la ñuy wax mooy boo xam ne sharia daa wax santaane ne ñu def ci dara loo xam ne aw yiw dana ci dolli ko turi yàlla la shakk ci ne sharia sharia moo santaane ci ñaan buñ ci ñaan yàlla defal nu kon loolu dolli ko yiw féetewu ko kaw subhanallah subhanallah li ñuy jàngale te mooy yàlla yi sax gim sax moom lay jàngale barke gi nga xam ne moo ci nekk te fi muy jàngale ci ne barke moo ci nekk foofu lay saxalale ci ne yàlla ci boppam am na ay tur allahu akbar kon la suñu borom tabaaraka taala mi nga xam ne turam lu barkeel la am na tur yu rafet am melakaan yu kawe te it mësta dañ di ànd ak ay turam ak i melakaanam loolu nag dana am firi fàcce bu ci nekk loolu mooy lan fii li may saxal fii mooy masalam ñaareel mi ginnaaw biñ wala masalam ñetteel mi ginnaaw biñ xamee ijmaa mooy lan lañ jublu ci ijmaa bi ak xeet wi mu wax mooy ñan masalam ñetteel mi moo di wax gi muy wax ne suñu borom tabaaraka wa taala dafa am ay tur ami melakaan loolu muy masalam ñetteel mi wala sax ñu ko masalam ñeenteel mi parce que dafa wax ne suñu borom turam barkeel la la chaque lépp loo xamee ne barke la dafa am barke yàlla laa ca def barke kon barke suñu borom tabaaraka taala moo ko moom moo koy joxe lu jar a bàyyi xel la barke ci loxo yàlla ca la nekk azza wa kenn du barkeelu ko ci lenn loo xam ne yàlla santaane wu ñu barkeelu ca lu ay garab yooyu dagg ca xob ya wala yooyu dugg ca biir yaani pax ya ñu tuddee guy ziyaara tey wala dagg ca li nga xamee ne mooy xotti xotti datt ya di lekk wala ngay jël sa biir bi yow mi tolub diggante di raay di ko raay ca garab ga ngir ne wuyeey loolu dana defal doom ji barke loolu moom la chaque ci ne shirk féetu ko parce que yaa ngi barkeelu ci loo xam ne kenn santaane ko bal da ngaa jàpp daa am barke da ngaa Eh, garab googi daa am njariñ wala mu am lor wala mu am daa njariñ lu ca nekk loo xam ni soo koy wër wala ngay raay wala nga teg ci sa biir bi njariñ man na caa nekk wala nga di ko ziyaare yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne nit ñi dañ koo jàppee bérébu barkeelukaay te bokk ci lañ nekk mu bari lool ci xeetul islam nag ñoo xam ne ay mel ne daam ay bërëb yoo xam ne dañu fay faral di dem ngir barkeelu rek moo xam ay garab yi ñuy wër la wala benn barab suuf soo xamee nee nañ wu yey toog fa rek barke barke la wala xalango xalango fa rek barke la wala tibb ca def ko ci sa butéel wala def ko ci sa bërëb jamono ji nekk nga def ki ndox di naan loolu barke la la chaque ci ne loolu ay mbir la yoo xam ne kenn du ci barkeelu parce que barke mooy dolli mooy ku tabarruk barkeelu mooy yiw wi dolleeku koo xam ne daa bëgg yiw wi dolleeku yiw wi dolleeku nag boo ko ñu ngi koy ñu ngi koy amee ci li yàlla santaane waaye loo xam ne bokkaale gu rëy rëy la parce que loolu ngay barkel da nga jàpp ne moom ci boppam daa jagoo aw yiw daa daa am njariñ lu ci nekk loo xam ne soo defee lii boo xalangoo wala nga lekk ci suuf si wala nga mëq wala nga lekk ci garab gi xott yi wala nga xalangu fa wala nga dugg ci biir eh, ani ay paxam loolu boo ko defee njariñ dana agsi ci yow wala sax ci bàmmeel ya ñu dem fa di raay ci li nga xamee ne moo di lan eh, moo di feer ya yi nga xamee ne ministère moo ko defar wala ñu xalangu ca bër ca suuf sax wala ñu cay boole su sàng di ci def ndox di naan yooyu laa sekk ci de nit ñi dañ ciy jàppee muy xeetu barkeelu waaye bokkaale gu mag a mag la wala sax nit ki jël ay téere ay téere yoo xam ne dañ koy taalif wala ay bayit yoo xam ne dañ koo taalif mu jàpp lii barke barke da caa nekk jërë bàyyi xel wala mu jël ay yére ay yére wala ay jaaro wala jeexiti aw nit wala nit ku baax jeexitam moo xam jaaroom la wala ay yéreem la wala mbaxanaam la mu jàpp ne jëmmi lii ci boppam barke da caa nekk sol ko rek barke la loolu la chàkk ci ne nekkul barke kon barke ni nga xam ne suñu borom tabaaraka wa ta'ala moo la sant nga jaamu ko nit ki noonu itam na nga koy jaamoo moo la ko sant moo la ko war a sant ci làmmiñu ab yonentam sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam kon barke mooy aw yiw buy dolliku yiw buy dolliku nag yiw moom ci fan lay jóge mooy ci suñu borom tabaaraka wa taala kon amoo droit di ci lenn nit ñi sax lañ koo tàmm boo yore café sax ñu naan la ma barkeelu hmm? kooku barkeelu day bànneexu kay way barkeelu kooku bànneexu lay def yor ñu naan la jox ma ma barkeelu déedéet kon fii dalay jàngal ci ne barke ci borom barke ci lay jóge mooy suñu borom tabaaraka wa taala léeg-léeg sax nga dégg ñoon diw sangam borom barkeel de loolu loolu ci yàlla la jekk yàlla mooy borom barke. yàlla muy borom barke lu jar a bàyyi xel nit nag yàlla mën na ko defal barke mën na koo defal yu bu bari wala ñaanalee sunu borom tabaaraka ta'aala nangu ko waaye nag bu jaag yéene barke googu mooy mooy borom nag déedéet du boromam de daa am barke rek te barke gi nekk wut ci ngay barkeelu ci jëmmu ja ah nga dem di fóon jëmmu ja ak jàpp ne soo fóonee jëmmu ja wala boo demee toog ci wetam rek da ngay am barke déedéet wala bu la gërëmee da ngay am barke mukk lañ jublu ci ne yàlla mën na ko defal barke mooy mën na koo dollil aw yiw moom yow ci sa jëmmi bopp yiw wa doo ko jëlee ci moom de da ngay dem sàkk ko ci yàlla mi ko ko defal waaye du du moom man damay sàkk ci moom barke ku la wax ne daam am barke da ngay sàkk ci moom barke. ku ku la wax ne moom mooy joxe barke moom même bu amee barke du ko joxe kon barke moom yi mu am dañ ko koo jox moom te it a jéggi jéggi di dem feneen mun a jéggeeku. di dem feneen moom moo ko yiw bu ko yàlla defal la azza wa jalla yiw woowu nag mën nga cee jariñu yow maanaam su fekkee dalaa ñaanal yéen ñaan gi suñu borom tabaaraka taala defal na ko barke defal na ko yiw bu baree bare mën nga caa jariñu su fekkee nañuy barkeeloo wala nañuy jariñoo ci sharia jaar nga ca yàlla defal na ko yiw bu bari mooy jox na ko xam-xam ngay sàkku ci moom xam-xam kay barkeb xam-xam bi dana ñëw ci yow la chaque waaye nga jàpp ne moom jëm boppam barke bi ci boppam ci moom la nekk. moom mooy joxe barke barke bi ginnaaw yàlla moo ko ko sottil ba mu ba mu fees dell muy tibb di joxe déedéet ni ko yàlla defalee barke mu nekk loo xamee ne ci moom la nekk mu koy jariñoo yiw woowu yi dafa am li ñuy tuddee xayrun mutaaddi wa xayrun qaasir yiw woo xamee ne day jéggi am yiw woo xam ne du jéggi yiw wuy jéggi barke mën na caa bokk am na yiw woo xamee ne dafa gàttan du jéggi ci doomu aadama ci am na xeeti barke yoo xam ne kenn mënu koo jéggiloo kenn mun a fexe ba mu jéggi ci doomu aadama ji loolu lu jar a bàyyi xel la ki nga xam ne yàlla defal na ko aw yiw muy jaamu sunu borom tabaraka wa taala defal ko barke bu bari muy jaamu yàlla di ko wéetal di woor di kooku loolu loolu moom lay jariñ kon barke boobu munoo fexe fexe ba mu jéggi gu ñëw ci yow mënut a nekk. lu dul su fekkee da koo roy rek te boo xasee roy du jaagee ne barke bi bu nekkoon ci moom moo taxu ñëw ci yow waaye yàlla moo ko defaloon barke moom yow defal barke am beneen barke boo xamee ne day jéggi nag. am yiw woo xam ne day jéggi mooy xam-xam yu mel noonu suñ borom defal ko ko kooku boo ko jàngee barkeeb xam-xam bi mën naa ñëw ci yow du caa génne ci moom la jógee de ci yàlla la jógee azza wa jalla que yàlla moo la defal tawfiq nga dem jàngi xam-xam comme barke bi ci xam bi la nekk mais nekkul ci jëmm ja kon borom mooy suñu borom tabaaraka wa taala lii nag ñu baree bari ci nit ñi bàyyi ko xel bàyyi wuñ ko xel kon barkeelu ci yàlla lañ koy def ci yàlla lañ koy sàkku mais kenn du ko sàkku ci doomu aadama lu jar a bàyyi xel la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag mën nga mënees na ko caa seetee kooku des na barkeelu ci moom jamono ji muy dund ndax réalité moo ko wane dunduk saxaaba yi moo ko wane yonent bi alayhi salaatu wasalaam jëmm ji ci boppam dafa am barke yàllaa ko ci def mënoo wax ne keneen ku dul moom jëmm ji ci boppam daa am barke nga xam ne foon ko ñaqam ñaq ñaq wi nga di ko fomp ci sa bopp te fii di nga di ko lekk ak yooyu loolu ci boppam barke da nga ci dolli ko da nga ci dolli ko aw yu déedéet loola moom li nga xam ne moom la as-salafu saalix jàngale mooy musta jéggi ci yonent bi alayhi salaatu ci moom kese la yam maanaam moom jëmmam ji barke la ay taflitam barke la aw ñaqam barke la ronkañam barke la lay bàyyi ko ci moom barke la sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa moo tax ñu ne léppam daala sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam moo tax sax li nga xam ne moo di kenn ci saxaaba yi naan naan na li nga xam ne moo di taabam taabam Abdullah ibn Zubayr naan na taabam ndax loolu du ko lor barke la yàllaa ko def ci jëmm yi sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam kon des na ci barkeelu ci loo xam ne dafa takk ci jëmm ji lañ wax xam ne jëmm la ci boppam ci la moom la bokk lu mel ni am mm, ndox mu bàyyikoo ci moom mel ne taflitam ak ñaqam yu mel noonu kooku barke la am maana bu fa xasee jógee yooyu yi nga xam ne dafa taq ci jëmmu ja maanaam bokk ci jëmmu ja lu mel ne jaaseem ak ay la mag ay mbubbam déedéet loolu moom amul barke moom amul barke maanaam ay mbubbam ak ay mbubbi ko yam daan sol di xareek ay dàllam ak yu mel noonu déedéet loolu kenn ci barkeelu ci jëmmu ja lañ wax bu xasee faatu ji fa ngay barkeeloo ci jëmm ci moom kay bu xasee faatu mooy topp sunnaam kese mu jeex moo tax barkeelu ci mbir mu mën a doon mooy def fa lañ fa ndax boo fa defee lañ fa santaane mooy yaa ngi doon li ko aw yiw yaa ngi doon li ko aw yiw moo tax gis nga turi yàlla gi bi ci ñëwee dafa ne yàlla turam daa am barke mooy lan liñ la sant ci ci tur wi mooy li mu allif bi saxal tamit suñu borom tabaaraka taala am na tur yu am na melakaan yu am na tur yu rafet am na melakaan yu kawe tur yu rafet yooyu ak melakaan yu kawe yooyu jeex jeexitam mi ngi feeñ ci jaam ji mooy gëm gi koy gëm ak saxal gi mu koy saxal ànd ak loolu meññeen mi mu koy jural mooy lan jëm ci yàlla di ko ñaan ci ay mela ci turam ak i melakaanam moo tax dañuy toxu ci beneen li nga xam ne moo di beneen masala te mooy ñeenteelu masala bi te mooy sunu borom tabaaraka wa taala aw turam ak i melakaanam ak i sax gi nga xam daf koo sax sax gi sax ci alxuraan ak sunna borom xam-xam yi dem dëppoo ci ne du sax la ci alxuraan ak sunna dëppoo ci na ko yàlla waxee borom xam-xam ahlu sunnati wal jamaa loolu jar a bàyyi xel waroom xam-xam yi maanaam sunu borom tabaaraka wa taala ay turam ak i melokaanam dafa sax ci alxuraan sax ci sunna loolu kenn du ko weddi suñ borom tabaaraka wa taala nee na walillahi al-asmaa'ul husna fad'uuhu biha sunu borom tabaaraka wa taala am na tur yu rafet na ngeen ko ci ñaan. lii kay amul lenn lu muy firi lu loolu gis nga barke bi dellu si waat na yàlla nee na am na tur yu rafet na ngeen ko ci ñaan maanaam na nga jul tur wa wa nga soxla lu toll wa nga soxla ñaan ci yàlla yaa Gafuur yow jéggalaa kon bi ighfir li maa ngi lay ñaan nga jéggal ma gis nga barke ngoog barke baa ngoog yaa ngi ci ñaan yàlla di la bindal tuyaaba ci jaamu yàlla ki ngay jaamu yàlla ndax ñaan jaamu yàlla la waaye itam di la jox la nga koy ñaan muy geneen beneen barke beneen dolli nuyu ndax barke al barakatu mooy al xayru mooy isdiyaadul xayri wala ziyaadatul xayri mooy yiwu dooleeku yiw nag ci alxuraan ma sumbalee jigéen du bàyyi ko ci ay gént wala ay sentiment wala ay xalaat loolu lu jara jara bàyyi xel la mbokk jullit yi bàyyi xel la yàlla am na tur yu rafet na ngeen ko ci ñaan loolu mooy barke ba ñaan ci am tuyaabay ñaan waaye tamit la ngay ñaan yàlla jox la ko kon borom bi ne qul ud'u llaha aw ayyamma tad'u falahu al-asmaa'ul husna ñaan leen yàlla mi allah te mooy di al-ma'buud wal-ma'luuh al-ma'luuh huwa al-ma'buud maanaam Ibn Abbas tam ko mooy ku ñuy jaamu koo xam ne moom rek la ñuy jaamu jaamuwuñ keneen koo ki nga xam ne moom dong la ñuy jaamu jaamuwuñ keneen ñaan leen ko aw iddu rahmaan wala ngeen jaam yërëmaa kon bi nga xam ne yërëma yërmaaneem dafa làmboo dafa dajale mboolem dafa ëmb mboolem la mbind ndax Allahu moomi moo di arrahman wala ñu ñoo dañoo tàqaliko dégg kenn ki la maanaam min sifatillah daa bokk ci wala min asmaillah bokk ci turi yàlla da ca bokk arrahman Allahu moomi moo di arrahman wala arrahman moo di Allah jërë xel arrahman Allahu huwa arrahman sunu Boroom tabaaraka wa moo di arrahman moo tax lan ngay wax suñu borom tabaaraka wa taala moo di rahmaan allahu moomuy moo di ar-rahmaan moo tax tur yëpp day dellu ci sun borom yàlla baatu allah boobu tur woowu mboolem tur yàlla day dellu ci moom ar-rahmaan huwa allah loolu du bàyyi xel ginnaaw kenn kee waaye tur yu rafet la yu li mu nekk ci moom ngir màggum màgg ak kawe gum kawe looloo tax. tur yoo ci ñaan rek tur woo jël man ngaa ñaan rawatina nag allah rawatina allah nga xam ne lenn ci borom xam dañuy wax de moo di ismullahi al azam ndax mboolem taxi yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne tur yàlla wa gën a nga ci biir boo xoolee allah da cay nekk boo xoolee allah da cay nekk kon ñaan leen allah moom mi nga xam ne moo di arrahman wala ngeen ñaan arrahman jaare ko ci aw turam arrahman wala ngeen jaare ko ci turam bu màgg boobu nga xam ne mooy mandarga ci moom te moo di allah gis nga de yàllaa ngoog yaatu lool turam yi bari lool loo soxla rek ñaan ko ca ci ay turam nee na boo leen ci mën a ñaan ci ay turam falahul asmaul xusna moom moo am tur yu rafet ya moo am tur yu rafet ya lii lu sax la ci alxuraan kon kenn suñu ko weddi kenn suñ te wax ne yàlla amuti tur wala amuti ay melakaan moo tax borom bi tabaraka wa taala bokk na ci laay yi gën a neex ci laay mooy mujj mujjantalu suuratul xashr suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ne huwa allahu alladi laa ilaha illa hu aalimu alxaybi walchahaada huwa arrahmaanu arrahim huwa allahu alladi laa ilaha illa hu almaliku alquddus assalaamu almuminu almuhayminu alazizu aljabaaru almutakabbir alazizu aljabaaru almutakabbir subhaana allahi ammaa yushrikuun huwa allahu alxaaliqu albaari'u almusawwiru lahu alasmaa'u alxusnaa lahul asmaul xusna lii kay alquran da koo da koo da koo leeral borom bi tabaraka wa taala nee na huwa moom allahuma yàlla soo ko bëggee xam mooy ki ñuy jaamu amul benn bur bu ñuy jaamu ci dëgg bu dul mooy ki nga xam ne amul kenn ku ñuy jaamu ci dëgg ku dul moom loolu la muy tekki mooy amul kenn ku ñuy jaamu ci dëgg dëgg gu tënk tënk boobu day génne yàlla yeneen yi wala xirim yeneen ya ñuy jaamu yooyu ci ak neen la waaye tegewul ci dëgg ndax amul kenn kuy jaamu ku dul yàlla jaamu ko tege ci dëgg na ko yàlla waxee dalika bi anna allaha huwa alxaq wa huwa alxaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albaatil wa anna allaha huwa al'aliyyu alkabir jërë bàyyi xel la yàlla rek mooy dëgg di yàllay dëgg bi nga xam ne moom lañu moom la ñuy jaamu ci dëgg ku dul moom soo ko jaamoo di ko woo kooku ak neen la aalimul ghaybi wa shahaada mu bokk ci ay meloom gis nga de kon melo yi turi yàlla ki melokaan alxuraan moo ko saxal ak sunna itam danañ ci ñëw ci jotaay bii di dellusi insha moo tax buntu bii moom mooy buntu bi gën a neex ci biir lislaam buntu tawxiid kooku moom boo ci accès doo yàkkamti moo ta nee naa téere bii jërul yàkkamti dañ koy jàng ba keroog muy jeex rek insha allah sunu borom tabaaraka wa taala mooy ki xam kumpa lépp li fàddu ak li nga xamee ne fàdduwul ñi ngi jàkkaarloo moom maanaam la ñu nëbbu ak li ñu jàkkaarloo yàllaa xam lépp mboolem li nga xam ne dafa fàddu ak mboolem li nga xamee ne dafa dafa feeñ yàllaa xam lépp nun doomu aadama mboolem li feeñ sax xamuñ lépp waxuma laak nag la nëbbu nag loolu ci meloom la bokk kon jëmmi yàllaa ki yàlla am na tur yu rafet am melakaan yu kawe loolu alxuraan da ko saxal gis nga lii mu ngi tudd tur yàlla mu ngi tudd ay turam moom yàlla di ci boole ay meloom. loolu ci borom la ci ay ci ci melakaanam ci la bokk mooy al ilmul mutlaq alimul ghaybi wa shahada yàlla xam-xamam dara da caa desut lépp lay xam jalla jalaaluhu wa azza kamaalu mboolem li fàdd nu ñu tuddee al ghaybul mutlaq dafa am nu ñu tuddee al ghaybul mutlaq am na lu ñu tuddee al ghaybul muqayyad wala al ghaybul kulli aw al ghaybun nisbi maanaam mboolem xeeti kumpa yi. walillahi ghaybu samawati wal ard qul laa ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghayba illa allah kumpay asamaan ak suuf yàllaa ko moom ñeel na yàlla yàllaa xam lépp yàllaa mën lépp lu jar a bàyyi xel waaye nag yenn yenn yenn ci ay kumpa mooy yoo xam ne dafa xaw a fàddu daa am dafa fàddu am ñu ko yàlla xamal loolu moo am na am na ci yenn ci ay kumpa yoo xam ne yàlla am na ñu ko xamal te loolu maanaam lu jot ay boo xoolee ci kumpa yi suñu xamu ci côté kumpa ci côté suñu borom Tabaaraka Taala lu tuutee tuutee tuuti la te boo demee yooyu nga xam noonu ñu baree bari yàlla xamal nga leen ko ñu bokkut ak yow kon ba nga ko xasee xam nekkutul kumpa ci yow moo tax léeg-léeg nga dégg di sàngam xam na kumpa waaw loolu lañ jublu ci xam kumpa gi mooy lu ñëwagut moom ginnaaw xam na ko nekkutul kumpa kon tey ginnaaw xas na ko xam jeex na nekkutul kumpale jeex na tàkk loo xas xam nu muy dëbboo ci ginnaaw xam kooku koy jeex na du xam na lu ñëwagut déedéet kon kii kon kii xamul kumpa kon kii xamul kumpa moom ndax ginnaaw xas na ko xam moom jeex na tàkk jeex na lu xas a xam nekkatul kumpa kumpa mooy loo xam dala nëbb bu fekkee nag dafa am lu ko nëbb ñu xam na ko loolu nëbbatul nëbbatul ci moom jeex na tàkk. la ñuy wax ni kumpa la mooy loo xam ne dalaa fàddu xamoo ko loolu la ñuy tuddee kumpa yooyee nag suñu borom tabaaraka wa taala mën na cee xamal yenn kon ci moom mën naa bañ a nekk kumpa moom waaje ko ko yàlla xamal waaye nag boo xoolee ci ñeneen ci des day nekk kumpa ca ñoom nag moo tax xam naa ñenn ñi di ko tuddee kumpa ndax dafa fàbbu fàddu ci nit ñi moom mu xam ko waaye bu dee moom jëm bopp moom nekkatul kumpa ci moom kon lenn ci ay jaam suñu borom tabaaraka wa taala mën xamal dara ci kumpa comme yonente yi yàlla xamal leen ci kumpa wala loo xam ne sax suñ borom moo koy defal ab wali yoom maanaam ku baax sell gi muy sell ci biiram ak bitim moo tax la muy faral di njot wala la muy faral di jàpp ci am xelam day mel ne luy teew la fi saasa luñ tuddee firaasa loolu la chaka ci ne am na kenn du ko weddi kon loolu ci melo yàlla ci la bokk aalimul ghaybi wa shahada mbokk yi waxtu bi dem nañu kon yàlla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 أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله